bu ñu waxee benn càllaleem rek yeneen yi euh, du ko genre du ko genre ah léegi mu ne haddathani Amr ibn Muhammad ah ibn Bukayr naqid mu ne haddathani mu na man dong Muslim Amr ibn Muhammad ibn Bukayr an-Naqid di Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sabur Abu Uthman al-Baghdadi an-Naqid al-Hafiz rahimahullahu ta'ala Abu Uthman qala haddathana Sufyan gis nañ ko sànq mooy Ibn Uyayna mu ne Sufyan ibn Uyayna qala haddathana wallahi <laughs> fii dafa waat na Sufyan ibn Uyayna mu ne waat nettali nañu waat naa ko ci yàlla Yazid ibn Khusayfa an Busr ibn Sa'id gis nañ leen ñoom ñaar ñëpp sànq ci gay la Imam al-Bukhari qala mu ne sami'tu Aba Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yaqul kuntu jalisan bil madinati fi majlisin ansar mu ne damaa toogoon Medina fii majlisil ansaar toogoon ci jataayu waa ansaar fa ataana Abu Musa fazi'an aw mad'ura bii lañ la doon wax sànq. mais Abu Musa dikkal ñu nekk ku tiit wala koo xam ne ah affaire bi am na lu ko yitteel ba mu mel ni affaire bi ah tiit naa xul naa ñu ne ko mais maa sha Allah moo la dal <laughs> Abu Musa lu la dal ba nga mel ni ku tiit nii di di mel ni kuy lox qaala inna Umar arsala ilayya an aatiyahu fa ataytuhu ba fa ataytu baabahu fa sallamtu salatan falam yuraddu mu ne Omar kat moo ma moo ma moo ma wax ma ñëw moo ma convoqué daal di may laaj ngir ma ñëw bi mañ ma ñëw buntam nuyoo ñetti yoon kenn fayu ma kenn mooy dafa yëglu kenn fayu ma ma dellu farajaatu fa qaala ma mana'aka an ta'tiyana après mooy da ko woolu mu ne ko mais lan moo la tere nga nga nga nga nga dikkal ñu mooy nga toog bañ ma jox la ndigal fa xultu ma ne ko inni ataytu ko dikkal naa la non sa liñ ma waxoon ne ma ñëw ñëw naa de fa sallamtu ala babika salaasan falam yaruddu alayya farajantu ne ko man nag damaa ñëw nuyu nuyu naa ñetti yoon ci sa buntu kenn fayu ma fayuñu ma ma dellu waqad qaalat dëgg dëgg dëgg wax na rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam idha sta'zana ahadukum salaasan falam yu'zan lahu falyarji' gis nga lii la imaam fi al-isti'zaanu salaas leen di dinañ ci ñëw boobu mu ne yonent bay saa saam mooy imaamul Buxaari yi mu leen di sànq bu kenn ci yéen laajee ndigal ñetti yoon joxuñu ko ndigal na war na ginnaaw na dellu fa qaala Umar sayyidina Umar Umar nag ne ma aqim alayhi al-bayyina indil ma preuve ci lii nga wax wa illaa awja'tuka sinon dinaa la dinaa la miccital ci ay sama yar bi fa qaala Ubay ibn Ka'b tey naa Ubay ibn Ka'b ma jiite woon mbooloo xam ne fekk waa Ansaar mu ne laa yaqumu ma'ahu illaa asarul qawm kenn du jug ànd ak yow lu dul kii la tuuti qaala Abu Muusa Abu Sa'id qultu ana asgharul qawm qaala fadhhab bihi waaw léegi Abu Sa'id mu ngi woon ci mbooloo al-Khudri mu ne man de maa fi gën a tuuti yow euh, Ubay ibn Ka'b mu ne kon jugal ànd ak moom. imaamu Muslim fii nii la ko indi xoolaatal imaamu Muslim ni mu rangalee nañ jël yeneen wax naa la jarul ñuy jaaraat ci tàllale ba léegi ci euh, bi mu tegee xadis boobu bi mu ci tegaat mu ne am na hu mu ne muy wax euh, Busr ibn Sa'id ba léegi mu ne moo nettali Bukayr ibn Ashaj euh, léegi mu ne Aba Sa'id al-Khudri la dégg mu ne yaqulu kunna fi majlisin 'inda Ubay ibn Ka'b fa ata Abu Musa al-Ash'ari mughdaban wala hatta waqafa fa qala anshudukumullah hal sami'a ahadun minkum rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul al-istizanu thalath fa in udhina laka wa illaa voilà bii nii <laughs> hein la imaam an-Nawawi indi fii mu ne man Abu Muusa dama man Abu Sa'id damaa mas a nekk ci majlisin inda Ubay ibn Ka'b benn jataay ca Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu jamono yi Seydina Ubay génn àddina bi muy nettali li fa ataa Abu Muusa léegi Seydina Abu Muusa al-Ash'ari daal di radiyallahu anhu daal di ñëw mughdaban merloo nañ ko de waaw mu ngi ñëw fekk ñu ñu ngi toog hatta waqafa mu ñëw ba ni muy taxawee tiim ñu fa qaala mu ne anshudukumullah maa ngi leen di dagaan yàlla yéen ñii di waa Ansaar hal sami'a ahadun minkum waaw am na ci boo xam dana yéen yéen a gën a xam xadiis yonent way saa salam maa ngi leen di kon dagaan ci yàlla ndax kenn ci yéen dégg na nawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu naan al istizanu salat est ce que am na kenn ci yéen ku dégg yonent bay saa salam bi muy wax ne yëglu ñett la fa in udina laka bu ñu la joxee digal muy loolu wa illaa farñe nga dellu bu ñu la joxul digal nga dellu qaala ubay sayna ubay ne ko wa ma zaak waa lan moo xew ba ñuy laaj li qaala istaazantu ala umar ibn al-khattab amsi thalatha marrat falam yusalli faraja'tu thumma ji'tuhu al-yawma fa dakhaltu alayhi fa akhbartuhu anni ji'tu ams fa sallamtu thumma insaraftu qaala qad sami'naka wa nahnu hina'idhin ala shughlin falaw ma ista'dhanta hatta yu'dhana laka qaala ista'dhantu kama sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala fa wallahi la uji'anna ko wa batnaka aw la ta'tiyanna bi man yashhadu laka ala hada léegi Seydina Abu Muusa nettali Seydina Ubay ne ko lu tax waaw ne ko boo gisee di laaj yi parce que man damaa ñëw man damaa dikkal Umar ibn Khattab mooy euh, xalifa bi quoi dama ñëw ci moom démb daal di yëg lu ñetti kenn jox joxuma ndigal kenn joxuma ndigal mu ngir ma dugg ma dem sama yoon tey ma dikkal ko fa daxal doole yi ma ñëw mu ne fa axbartu ma xabaare ko ni ma def te ne man ñëw naa démb de bi nga ma woowee ne ma ma ñëw ñëw naa waaye damaa nuyoo ñetti yoon kenn fayu ma kenn waxuma ma dugg ma dem sama yoon mu ne ah <laughs> ba mu ne bi ma ko waxee Omar ne ma ne ma dégg naa la sax waaye damaa ne woon ci soxla boo xam ne moo taxoon ma moo ko woon a dagg di la di la entre loolu la woon. mu ne ko ana lan moo teewoon nga nga nga nga continuer di laaj digal rek ba ni ma lay joxe digal fekk sama soxla googu jeex Seydina Abu Muusa ne ko mais radiyallahu anhu mais man euh, laaj naa man laaj naa ndigal istazantu comme ni ko yeneen comme ni ma dégg yeneen bay saa saa wax léegi nag bi mu waxee lool Seydina Omar ne ko waat naa ci yàlla nag <laughs> dinaa mettital sa sa digg ginnaaw geeg sa biir bi wala nga indil li nga xam ne mooy mooy ci sama yar bi <laughs> wala nga indil ma li nga xamante ne mooy përëw buy leer dook wala koo xam ne moo lay seedeel ne lii nga wax noonu la koy moom itam dégg na ko ci yonent bay saa saa léegi nag Seydina Ubay bi ko Seydina Abu Muusa waxee li fa qaala Ubay ibn Ka'b fa wallahi la yaqumu ma'aka illa ahdathuna sinna waaw ne maa ngi wat yàlla kenn du jóg ci ñun ànd ak yow lu féete suuf ci ay at ci ñun qum ya aba Sa'id sayna Ubay ne ko qum bale dane woon Abu Sa'id ne maa gën tuuti mën a ko jógal waaw kon maa nekk mooy waxu Abu Ubay eh, sayna Abu Sa'id bi fii dañ koo da koo sute waaw kon moom moo ne maa gën tuuti mën a ko qum qum ya aba Sa'id jógale Abu Sa'id fa qumtu nee na ba jóg man Abu Sa'id hatta ataytu Umara ba ni may dikkari Umar fa qultu qad sami'tu Rasulullah sa alayhi wa sallam yaqulu hada dégg naa yeneen bay saa saa voilà xool al imaamu muslim ba léegi mu teg ci troisième hadis ba léegi bi mooy yëpp da leen a rangale hein mu ne Abu Sa'id an Abi Sa'id an Aba Musa ata baba Umar <laughs> mu ne Abu Musa al-Ash'ari dafa dikkal buntu Seydina Umar radiyallahu anhu hein fasta'zana mun laaj digal fa qaala Umar Seydina Umar ne waahida benn ngoog mooy dafa laaj digal benn yoon Seydina Umar konte ne benn ngoog summa sta'dana saaniya mu laajaan digal Seydina Omar fa qaala Omar sintaani ne ñaari yoon a ngoog summa sta'dana salisa <laughs> <laughs> mu laajaan digal ñetti yoon fa qaala Omaru salaas Seydina Omar radiyallahu anhu ne ah ñetteel a ngoog summa sarafa après Seydina Abu Sa'id wane gannaaw dem fa atba'ahu Seydina Omar ne gaa yi nañ dem <laughs> jëli ko nañ ko woowi faraddahu mu ñëwaat fa qaala mu ne ko in kaana haadaa shay'an hafiztuhu hafiztahu min rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa wa illaa fala aj'alannaka ila Seydina Umar da ko yow lii nga def nii laaj ndigal ñetti yoon nga dem bu dee da loo mbir la moo jëlee moo takke ci yonent way saa saam indil mooy indi ci lu leer wa illaa lu dul loolu fala ajalan naka dinaa la def goo <laughs> xam ne ay la waaw mooy loo xamante ne ñépp ci mooy ab ab ab ab ab kii ngay doon liñ naan ibrat kii la ibratan liman yattabar <laughs> waaw mooy dina dissuasif dina dinaa la teg punition boo xam ne dina moytandikoo nit ñi di wax yoo xamante ne duñ ko teg fu dëgër wala di def loo xam ne duñ ko teg fenn qaala Abu Sa'id sayna Abu Sa'id nee na mais bi mu waxee lool fa ataana Umar ñu dikkal fa ataana <laughs> fa qaala Abu Sa'id waaw sayna Abu Sa'id na fa ataana mooy sayna Abu Musa dikkal ñu fa qaala alam ta'lamu ndax yéen ñi waa Ansaar xamu ngeen anna Rasulullahi kenn ndawal Yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala al-istizanu thalath kenn li nga xamante ne mooy laaj digal ñett la waaw al isti qaala fa ja'alu yadhakun bi mu leen ko waxee nag bon waa Ansaar yi xool nañ mais mais lii ban problème a ci nekk lii dafa siiw xadiis bi dafa siiw ñuy ree quoi <laughs> qaala fa qultu Seydina Abu Sa'id nag bi mu leen gisee ñuy ree mu ne leen eh mais yéen ataakum axukumul muslim qad ufzi'a tadhakun ah intaliq fa ana sharikuka fi hadhihi Abu Sa'id yi di ree Seydina lu tax ñu ko doon ree reewuñu ko ngir kii mooy dañu ba mais lii lii ni mu leere ni mu siiwee Omar xamul lii ba ba ba mu gën a cee teg mooy de toute façon xam nañ ne de toute façon yow lim la ci bëgg a teg du la dal parce que ñun fii ñun ñëpp dégg xadis bi te comme que seede rek lay ut mooy seede am na fi léegi ñuy ree nag <laughs> waaw Seydina Abu Sa'id nee na ma ne leen mais yéen lu ngeen di dina yéen seen benn mbokk mu ngi leen dikkal mbokk jullit dikkal leen mu ngi nekk loo xam ne da koo préoccupé ci benn ngeen koy reen yi ah ne Abu Musa doxal wéyal nga dem man may ànd ak yow bu dee ne dañ lay dóori yar moom man kon sama ndigg lii yar yi dina ci dal <laughs> waaw ma ak yow ñooy bokk mbugal bi bu dee ne mbugal dina ci am waaw waaw nee bi mu agsee fa ataahu sayna Abu Musa dikkal sayna Omar ne am naa seede waaw ku may seedeel fa qaala mu ne ko hada Abu Sa'id Abu Sa'id a ngi moom itam dégg na li ma dégg léegi dégg <laughs> imaamu <laughs> hmm? gisoon nañ ko ci imaamul Buxaari yi mooy bii nii imaam kiy teg mooy bu bu Ubayd ibn Umayr bi jarul ñu koy waxaat waaw mooy bi mu ñëwee ne daa fekk Seydina Omar mooy dafa fekkoon mu préoccupé ba pare waaye déggaale na yi Seydina Abu Sa Abu Muusa di di di di laaj digal mu naan benn moom mu ngi préoccupé tey waxaate benn ngoog ñaara ngoog ñett léegi <laughs> pare moo tax benn bi dane dane ko man dawoon naa balay balay balay kii mais dama jekki moo tax gisoo a dafa jékki rek ne mais est-ce que man dégguma kàddu Abu Musa sànq ñu ne ko waaw mu ne dem leen ngeen kii comme kii jox leen ko ndigal mu dugg ñu dem ne ah Abu Musa dem na yoona ma ah <laughs> voilà léegi xoolal bi nga xamante ne mooy bi mujj bi ci al imaamu Muslim indi <laughs> waaw boobu nag ci Abu Musa ci boppam la jaar hein ndax boobu da ne ci ba léegi kitaabul istizaan dafa rangale xadiis yi haddasanaa Husayn ibn Hurayth Abu Ammaar qaala haddathana al-Fadl ibn Musa qaala akhbarana Talha ibn Yahya an Abi Burda an Abi Musa voilà mu jëlee ko ci doomu Seydina Abu Musa bi Abu Burda juge bi al-qaadi al-Kuufi al-Ash'ari radiyallahu rahimahullah nekkoon doomu Seydina Abu Musa an Abi Musa mu jëlee ko nag ci baayam moo tax hadith bi moom la doon wax Seydina Abu Sa'id càllal moom da cee moom da koo nettal moom eh, moo tax musnadam da ciy bokk waaye day bokk musnadu Abu Musa al-Ash'ari léegi Abu Burda mu ne baayam Abu Muusa nee na qaala jaa Abu Muusa mu ne moom dafa dikkal ilaa Umar dafa dikkal Seydina Umar ibn al-Khattab fa qaala assalaamu aleykum <laughs> mu ñëw ne assalaamu aleykum haadaa Abdullah ibn Qays <laughs> mais kii di nuyoo tey laaj ndigal de mooy Abdallah di doomi Qays fa lam ya'zan lahu Seydina Umar joxu ko ndigal denn fa qaala sayna abu musa waxat assalaamu alaykum hada abu musa ne ma yàlla na jàmm nekk ci yéen kii de ñaareel yoon kii mooy abu musa kenn waxu ko dara mu ne assalaamu alaykum hada al ash'ari <laughs> assalaamu alaykum kii de mooy al ash'ari man sarafa ginnaaw gi mu dem xoola ni mu tàmbalee Abdallah mooy première nuyu assalaamu alaykum kii de mooy Abdallah ibn Qays kenn doxu ko mu wax loo xam ne ci la gën mu ne waa waxal assalaamu alaykum hada abu musa kenn waxu ko ndigal mu ne assalaamu alaykum hada al ashari muy abu musa al <laughs> <laughs> léegi bon joxuñ ko digal fu man sarafa mu wane gannaaw dem yoonam falam fa qaala ruddu ruddu alayhi sayna Umar daal di xim <laughs> génn ci préoccupation la ko yitteelu ne eh, <laughs> eh ñu ne dem na ne mu ne dem leen ngeen woowalaat ma ko indil leen ko fa jaa fa qaala ya Aba Muusa waa maa raddaka kunna fii shughli ne ko Abu Muusa lan moo taxoon nga dem dama newoon ci soxla moo taxoon dama dama newoon préoccupation manuma woon entrer loolu moo tax qaala sayyidunaa Abu Muusaa nee na ma ne ko sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu al istidanu salaas fa in udina laka wa illaa farja lii nag mooy xadiis bii kii indi sayyidunaa kii euh, Muslim bii la non an-Nawawi bii la waaw moo an Abi Muusaa mooy Abu Burda moo ko jële ci baayam Abu Muusaa bii la voilà <laughs> kon bu boobaa dañ laan la haddasanaa Husayn ibn Hurayth Abu Ammaar mooy al-Husayn ibn Hurayth ibn al-Hasan ibn Saabit ibn Qutba al-Xuzaa'i Abu Ammaar al-Marwazi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa al-Fadl ibn Muusaa mu nekk ñu nettal ma al-Fadl ibn Muusaa as-Siinaani Abu Abdillah al-Marwazi rahimahullahu ta'aala qaala akhbaranaa Talha ibn Yahyaa mu nekk ñu xabaare mooy Talha ibn Yahyaa ibn Talha ibn Ubaydillah Abu Haniifa al-Qurashi at-Taymi al-Madani al-Kuufi rahimahullahu ta'aala voilà moom moom an abi Burda moo ko jëlee abu Burda ibn abi Musa al-Ash'ari juge bi al-qadi al-Kufi an abi Musa mu jëlee ko ci Abdallah ibn Qays ibn Sulaym ibn Abdar ibn Harb ibn Amir abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala léegi mu ngi nii kon mu ne man maa dégg Yonent bi saa saa mu ne al-isti'zaanu salaas mais Omar man abu Musa maa dégg Yonent saa salaam ne eh, eh, ñaan digal ñett la fa in udina laka buñ la joxee ndigal nga dugg wa illaa farña buñ la joxul ndigal nag nga wane gannaaw dem sa yoon waaw wa léegi nag qaala leena Umar ne ma la ta'tiyanni ala hada bi bayna wat na ne di ma indil ci lii nga wax preuve keneen ci saxaaba yi koo xam ne day ñëw di di feddale lii nga wax wa illaa bu dul lool faaltu wa faaltu <laughs> mooy dinaa dina dinaa la dinaa la yare sama yar bii ma nga xam ne dir nag may yor <laughs> fa zahaba abu musa sayna abu musa dem ngir uti preuve qaala umar sayna umar ne in wajada bayina tajiduhu inda al minbari ashiya da gis nga abu musa wax mbooloo am neewoon gis nga bu amee preuve ngoon bu ngi dugg ci minbaru yonent saa saam ci jàkka ji di ko fekk ca minbar ba lay toog di ma xaar di ngeen ko fu fekk waaw wa in lam yajid bayina bu dee nag trouvéwul preuve keneen ku ko appuyer falam tajiduhu du ngeen ko fa fekk waaw falamma an jaa bil ashi Seydina Omar nag ñëw ci ngoon gi dugg ci jàkka ji wajaduhu nit ñi dugg Seydina Omar agsi ak ñam mu àndal mi ngi fekk Seydina Abu mu ngi nekk ca minbar ba toog minbar yonent saa salaam di xaar agsi qaala <laughs> nee na mu ne yaa Aba Muusa maa taqul <laughs> Seydina Omar agsi ne waa Abu Muusa lan ngay wax mooy anasal li ma waxoon nga ut ko am nga preuve am nga ku la ku la <laughs> dëggalal sa lool aqad wajata ndax trouvé nga qaala naam trouvé naa Ubay ibn Ka'b Ubay ibn Ka'b laa trouvé qaala an ah, Seydina Omar ne ya kooku de moom ku wóor la moom ku may nga trouvé <laughs> qaala Seydina Omar ne ko yaa abal yaa Aba Tufayl maa yaqulu hada moo doon dàkkantalu mooy bon Seydina ñaari dàkkantal Abu Tufayl ak Abul Munzir lañ ko doon dàkkantale léegi mu ne ko yaa Aba Tufayl yow Aba Tufayl maa yaqulu hada mais lan la kii di wax. mooy li Abu Musa di wax lan nga ci xam da nga cee xam dara qaala sayna euh, euh, euh, Ubay ne ko sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu dhalika ya ibn al-Khattab sayna Ubay ne ko eh, waaw man dégg naa ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam muy wax loolu yow doomu Xattaab bi fala takunanna azzaban ala ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nag Omar <laughs> bul nekk mbuggalaakoonu ci kaw koo xam da ngay mbugal saxaabaa yonent bi alayhi salaam maa ngi lay artu man ubayan ah. waaw nan la la saxaaba am na doon yonent saa salaam ne nga nga bëgg koo sonal noonu ah. ko bul nekk kuy mbugal saxaabaa yonent bi alayhi salaam gis nga de gaa yi amul yaay am yir yaay kii kenn du la wax dëgg ah <laughs> pourtant say naa war li mu wax li mu def après nañ ñëw ci njàngat yi insha allah. kene Seydina Omar liñ def euh, lu très bien la te te moom du Abu Muusa la jubluwoon ci li muy def de waaye surtout ña fa newoon ak façon naafiq yi ñi nga xamante ne lu xew ñu ne leen saa salaam nee na di créer ñooñu la doon artu à travers Abu Muusa waaye déet du moom la soxla woon moo tax Seydina Ubay ne ko laa takun azaba bul nekk mbugal akoon ala ashaabi rasulillah waaw azaba nekk koo xam ne di mbugal rek nekk laa takun azaban wala bul nekk azaban azaban ala ashaabi rasulillah bul nekk mbugal ci kaw sahaabaa ne ko subhaanallah <laughs> woo naa gàcc ubay man fu ma nekke loolu mu mbugal ci ñoom de innama sami'tu shay'an lenn kese la damaa dégg ñu wax ma xadis benn mbir fa ahbabtu ma bëgg rek an atasabbata ma leerlu li nga xam ne moom laa dégg loolu kese la Abu Musa tuumaalu ma ko de ubay <laughs> dafa bëgg rek euh, mooy mooy affaire bi Seydina war mooy li mu wax fee di Seydina Abu Saïd ñëwee ne bon lii nga xamante ne ñun ñëpp ko dégg man mii dégg naa ko Seydina Umar ne waaw waa léegi mu ngi nii lii fii mu ne réer na ma ci waxu yeneen ci mbir yeneen saa salaam te dara taxul nag man mu réer ma loolu sama topp gi ma doon topp sama commerce beeg sama yaxata sama yaxa yaxantu bi ci marché yi walla mu ngi noonu <laughs> mu ne Seydina Ubay de subhaanallah non dama dégg benn bi rek ma bëgg faa ma sa bat dama bëgg rek leerlu lool kese la de <laughs> Omar <laughs> yow uh, Ubay boog nekkul man Omar damay kii de déedéet déedéet <laughs> kon loolu waaw gis nañ fii dana Seydina Ubay moo ñëw mooy Seydina Abu Sa'id moo dem ba pare waaye Seydina Omar daal di Seydina Ubay daal di ci ñëwaat feddale ko waat ci eh, eh, seede ñiy seede ne ñoom itam dégg nañ ko waaw loolu dégg na ko moom tamit <laughs> waaw <laughs> nekk koo xamante ne nii eh, da ngay mbugal ngay nekk la takun azaban ala ashaabi rasulillah sallallahu alayhi wa waaw waaw léegi xoolal imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne naka nii la ko indee ci yoonu mooy imaam muslim boobu ñu gis ah moom imaam sauf que imaam euh, al-Haafiz ibn Hajar dana Talha Yahya fiihi da'f moom am na te moom lañ léegi sànq ci tàllal imaam muslim bi dane moom am na ak faiblesse bu nekk ci moom wa riwaayatul aksar yi li ëpp mooy que ne tu Seydina Ubay moo ñëw Seydina Abu Muusa moo ñëw loolu moo gën a dëgër waaye man nañ koo boole que ne Ubay daa ñëw ginnaaw bi Seydina Abu Sa'id ñëwee seede ba pare léegi mu ne imaam al-Hafiz mu ne wa fi riwaayati Ubayd ibn Hunayn bi nga xamante ne ah, ci al imaam al-Bukhari moom moo ko solo ci al-Adab al-Mufrad dafay mu ne yokku na fa ziyaadatun mufiida wa hiya anna Aba Sa'id aw Aba Mas'ud qaala li Umar kene foofu dafa sikki sàkka mais xam nañ kan la du Abu Mas'ud Abu Sa'id la dane ndax Abu Sa'id wala Abu Mas'ud dafa wax Sayyidina Umar radiyallahu anhu ne xarajnaa ma'a nabi sallallahu alayhi wa sallam yawman wa huwa yuridu Sa'd ibn Ubaada hadith yi niroowul ak hadith biñ mujjee woon hadith Seydina euh, Usaama bi radiyallahu ta'ala anhu din naan wa an Usaama ta muy huit cent soixante hmm? huit mooy baa biñ jëloon mooy bi woon amaa buntu bii ñu jeexal bii weesu xam nga bii weesu hadith biñ jëloon mooy huit cent soixante-neuf baabu istihbaabi salaami léegi xadis ba mujjoon ci buntu tahri baabu tahrim ibtida'in al-kaafir bis-salaam ah 868 danoon waan Usaamata radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam marra ala majlisin fiihi axlaatun mina al-muslimiina wal-mushrikiina abadati al-awthaan wal-yahuudi fa sallama alayhim an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam xadis boobu gisoon nañ ko ci guddal yeneen ci waaye saa saam Seydina Usaama lan la waxoon dana yeneen saa salaam dafa yéeg ci benn mbaam ah daal di may supporter ci gàttal. mooy teg ma ci ginnaawam di dem di seeti kan kan la doon seeti alhamdulilah wa huwa ya'udu kan mais mooy même nit ki <laughs> saada ibn Ubaada <laughs> ci Banu al-Haaris ibn al-Xazraji ah, demoon di ko seeti fii itam ah, Abu Sa'id wala Abu Mas'ud Abu Sa'id la radiyallahu ta'ala anhu hadith bi nekk ci al-Adab al-Mufrad mu ne dañoo génn ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bés wa huwa yuridu Sa'd ibn Ubaada yeneen saa salaam ci Sa'd ibn Ubaada loon dem moo doon sang seen sang ñoom hatta ataahu ba ni ko dikkalee fa sallama bi yeneen ci bari saa salaam ñëwee daal di nuyooyu <laughs> waaw mu nuyoo falam yu'zan lahu kenn joxu ko ndigal ngir mu dugg summa sallama saaniya mu nuyoo ñaari yoon falam yu'zan lahu yeneen saa salaam assalaamu alaykum la wax kenn fa joxu ko ndigal kenn fa mu ne waat assalaamu alaykum kenn joxu ko ndigal <laughs> mu daldi summa sallama saalisa ginnaaw gi mu nuyoo ñetti yoon falam la lahu fa qaala qadaynaa maa alaynaa summa rajaa <laughs> mu ne bi mu defee ñetti yoon mu ne ah man de ñun moom def nañ li ñu war kenn joxu ko ndigal yeneen saa mu ne ah ñun de def nañ li nga xam ne moo jàll woon ci suñu kaw après yeneen saa salaam wane gannaaw di dem bi muy dem rek fa adina lahu sa sayna Saad ne ko wa alaykum salaam wa rahmatullah <laughs> waaw <laughs> parce que boobu suy naa Saad ci boppam moo ko gën a dégg daa def ni euh, soxnaay Abul Haytham Maalik ibn Tayyihan defoon xam nga loolu waxoon nañ la fi nettali boobu te gisoon nañ ko fi mais bañ ko gisee bon ci gàttal fii ci Riyad bi mais duggoon nañ ci ci détail euh, mooy euh, bi yoneen saa salaam doon ñëw moo bi mu génnee fekk naa Omar moo génn Seydina Abu Bakar daa génn gis Seydina Omar ci mbeddu Médine yi quoi mu a ko mais Omar la génne mu ne ko xiif mu ne ko wallahi man itam xiifu ma génne ñu toog tuuti yeneen saa salaam tamit ñu gis yeneen saa salaam di ñëw yeneen saa salaam ñëw <laughs> ne leen waaye yéen ñaar ñi lu leen génne ñu ne ko wat nañ ci yàlla yeneen saa salaam xiif kese ñu génne mu ne man itam maa ngi wat ci yàlla xiifu ma génne après ñu toogee noonu ñu gis benn garab fële benn benn kër yeneen saa salaam ne nañ dem fële waaw bi ñu dem ndeke mooy këru al saxaabi saxaaba bu bu bu siiw bi non déet waaye saa te ngaa bu siiw bi saa yow tur bi nga léegi rek manuma koo répété man vay nga naan ma bu siiw bi dara la nee fay boo ko mën répété nag <laughs> yow daal loo ma yow daal yow daal la yee naan kaay bi daal loo man da répété daal mooy siiwat <laughs> waaw nañ ne waaw nañ ne waaw siiw na ci ñu ko xam léegi ñàkk siiw ci ñi ko xamul ah déet ñi ko xamul nag moo ëpp Maalik ibn lan Maalik bi war naa koo xam <laughs> naan abul haysam laa wax waaw bi mu ñëwee yoneen saa salaam bi ñëwee daal di yëglu na assalaamu alaykum fekk soxnaa ma fa ne woon moom dafa génnoon uti ndox mu ne assalaamu alaykum ndaw si noppi yoneen si noppi kenn waxul dara mu ne assalaamu alaykum ba ñetteel yoon mu ñu ah muy wane gannaaw <laughs> daal li ne rek ndaw si ndaw kay <laughs> ne waaleykum salaam wa rahmatullah ne waaleykum salaam amee déggoon naa la mais damaa bëggoon ngay naa <laughs> salaam mooy ñun lay ñaanal yàlla na jàmm yàlla ji nekk ci ñun loolu nu ma koy daggee noonu. Seydina Saad nag hadis boobu loolu la doon def nee daa bëggoon rek julli yeeg ñaanal yi di gën dottee ko ci seen kaw après mooy gis nga foofu ñett yoon la wax. waaw mu ne wa qissatu sayna euh, al-Hafiz ibn Hajar mu ne wa qissatu Sa'd ibn Ubaada haadhihi akhrajahu Abu Daawuud min hadiith Qays ibn Sa'd ibn Ubaada mutawwalan bi ma'naahu mooy liñ la doon wax sànq wa Ahmad min tariiq Thaabit an Anas aw ghayrihi kadaa fiihi wa akhrajahu al-Bazzaar an Anas bighayri taraddud wa akhrajahu at-Tabaraani min hadiith Umm Taariq mawlaat Sa'd ah wattafaqa ruwaat ala anna Aba Saïd haddasa bi haaza al-hadiis an nabi an nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne lii nii hadiisu qissatu Sa'd bi Ibn Ubaada al imaam Abu Daawud nettali na ko jëlee ko ci Qays di doomi Sa'd ibn Ubaada ci lu gën a gudd nii ci maanaam na ko al imaam Ahmad solo na ko ci yoonu Saabit ibn aslam al-Bunani mu jëla ko ci sëriñ sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu wala keneen aw ghayruhu kada fiihi naka noon wa akhrajahu te soloona ko al-Bazzar Abu Bakr al-Bazzar rahimahullah an Anas in jëla sayyidina Anas boo xam ne amul sikki sàkka mooy ah, sayyidina Abu Sa'id la mu ne sayyidina radiyallahu anhu akhrajahu at-Tabarani al-imam at-Tabarani rahimahullah soloona ko ci yoonu Umm Tariq mawlatu Sa'd mu ne nag boo gisee lii ruwaat yépp fii ñi soloo hadis bi yépp dëppoo nañ ne sayyidina Abu Sa'id nettali na xadiis bii jële ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam waaw <laughs> eh, wa haka qissata Abu Muusa anhu te nettali na nettali bi Seydina Abu Muusa jële ko ci moom waaw waaw ba mu des li imaamu Maalik solo ci Muwatta an an thiqa an Bukayr ibn Sa'id an Abi Muusa bil hadiis mukhtasaran duna al mu ne ba mu des li nga xam ne imaam Maalik da imaam Maalik noonu la ko solowee waaw moom la ko jële ku dëgër an Bukayr ibn al-Ashaj an an Abi Sa'id nettali bi daal di koy tënk te indiwu ci euh, qissa bi mooy nettali bi mu ne waqat axraja Muslim indi na ko imaam Muslim guddal ko ci yoonu Bukayr wa sarraha fi riwaayati bi sama bi samaa'i Abi Sa'id lahu min an-nabi te foofu leer na ndax yéen a mooy Seydina Abu Sa'id ne Seydina Omar man mii maa dégg Yonent bi saa saam sami'tu Rasulullah mu ne lool Abu Sa'id ba en fait fii Imaamul Haafiz Hajar ba am lu mu bëgg a lijjanti moo tax muy dugg ci yi nii mu ne boobu Seydina Abu Sa'id leeral na ne dégg na xadiis bi ci Yonent bi saa saam mu ne naka noonu kaza waqa fi riwaayatin ukhra inda ca Imaam Muslim ba léegi fa qaala Abu Muusa in kaana sami'a dhalika minkum ahad falyaqum ma'i fa qaalu li abi sa'id qum ma'ahu waaw mooy bi ne ñëw wax waa lamsaar li ko jotaleg sayyidna Umar ba pare ne bu dee am na ci yéen koo xam ne dégg na lii ma dégg ci yonent bay saa saam alistidaanu thalas ke ne laañ digal ñetti la na jóg ànd ak man na Abu Sa'id daal di jóg waaw mu ne nag lii nii dafa leer wa aghraba Daawudi mu ne al imaam Daawudi moom dafa dafa Daawudi rahimahullah dafa tumurankeel ko li mu wax fa qaala mu ne rawaa Abu Sa'id hadith al-istizan an Abi Musa wa huwa yashhadu lahu 'inda Umar fa addaa ilaa Umar maa qaala ahlul majlis wa ka'annahu nasiya asmaa'ahum ba'da dhaalika fa haddatha bihi an Abi Musa wahdahu li kawnihi saahibal qissa mu ne Abu Daawud yi moom dafa dafa tumuraanke li mu wax ah. mu ne Abu Sa'id hadith bi ci Abu Musa la ko jëlee kon nan la koy seedeel ba pare dem seedeel Seydina Omar lool loolu kon lool nan la nekk seede <laughs> mu ñëw wax lim def daa wax la waa mbooloo ma wax mu nettali ko Seydina Omar <laughs> jooxe ko mu ne mu ngi mel ni moom dafa fàtte sax turuña fa ne woon waaw léegi moom léegi nag euh, euh, euh, mu daal di koy nettali jëlu Seydina Abu Muusa kese boroom nettali bi <laughs> mu ne waaye waaye ñii eh, eh, bon mu ne wa taqabu ibnu tiin ibnu tiin ne waaye imam Daawudi lan la wax nii <laughs> kii dafa wuteeg li nga xamante ne moom moo nekk ci ci ci riwaay yu wóor yi yu leer yi mu ne bi anna nabi sallallahu alayhi wasallam qaala Seydina Abu man nii maa ne Seydina Umar yoneen sallallahu alayhi wax na loolu kon kay ko dégg na ko <laughs> eh? <laughs> kon loolu imaamul xaafis nag li mu bëgg a wax fii mooy dafa am ñoo xam ne dañoo jàpp ne Abu Sa'id al-Khudri euh, euh, solowul xadis bi waaw solowul xadis bi du tout ci Seydina Abu euh, la ko jëlee yooyu mais nag imaam ab kii ne ne lii boo gisee lii xew ci gàttal quoi imaam al-Xaafis na Hajar mu ne boo gisee lii xew <laughs> li ko indi lee benn affaire kese la waaw mu ne. mu ne wa tahqiqu anna aba sa'id haka qissata abi musa anhu ba'da wuqu'iha bi dahrin tawil mu ne lii dëgg-dëgg mooy sayna abu sa'id dafa nettali nettali sayna abu musa radiyallahu anhuma ginnaaw xew-xew bi ci ay jamono ju sori jooj la ko nettali ah li anna alladina rawawhu anhu lam yudrikuha ña nga xam ni ñoo jële xadiis bi ci sayna abu sa'id jotewuñu jamonoy xew-xew boobu jotewuñu ko wa min jumlati qissati abi Musa te bokk na ci boo jëlee euh, mooy nettali Seydina Abu Musa bi alxadis almazkur xadis bi ñu tudd mooy al sidan salat fa ka anna raawi mel ni ki nga xam ne moo ko solo la maxtasaraha bi mu jëlee xadis bi daal di koy tënk waxtasara ala al marfu' yem rek ci li nga xam ne mooy al istidanu salat mooy li yonent li yonent saa sallam wax li ñëkkati ba ci moom xaraja minha anna aba sa'id dakara al hadith al mazkur an abi musa loolu lañ ciy génne mooy kon saydna abu sa'id da doon nettali hadith bi jëli ko ci saydna abu musa saydna abu musa ne saydna omar ah yonent ba saa sallam nee na al istizanu salas foofu la erreuru ñenn ñi ñëwee bañ ne non saydna abu sa'id solowul hadith bi ah non say moom ci saydna abu musa la ko jële mais jëliwu ko ci yonent ba saa sallam léegi nag <laughs> al imam al hafiz ibn hajar mu ne nag wa ghafala te waa ji dox lii nag mu dal di yëgadi amma fi akhiriha min riwayati abi sa'id al marfu' mu yëgadi nag mu luppe ko rate ko la nga xamante ne moo nekk ca jeexitalu nettali bi ndax Seydina Abu Sa'id dane Seydina Omar man mii dégg naa ko ci yonent bi alay salaatu salaam kon loolu bi xayri waasita ci loo xam ne amul benn dig digle jëlewu ko ci benn saxaaba ci yonent saa sallam la ko jële imam al mu ne wa hada min afatil ikhtisar mu bokk na ci ci li nga xam ne mooy euh, di tënk gis nga jàpp ay xadis di ko tënk boo bëggee def étude bi gis nga boo yemee ci loolu mu ne lii bokk na ci problème yu rëg yi nga xam ne mooy am ci yi nga xam ne dañ leen di tënk jàpp xadis yi tënk ko mu ne kon nag kaay mu jox ñu leçon pour képp koo xamante ne xam-xamu xadis dalaa yitteel képp koo xam ne dangay ngay sharaa lii la waaw mu ne fa yan bari kon nag yelloo na liman iqtasara ala ba'd al hadith an yatafaqqada mithla hada képp koo xam ne dafa yem doylu ci lenn ci ab hadith na luñ ñutu seet recherche lu mel nii est-ce que hadith bi gënula gudd amul yeneeni sew-sew yu nekk feneen te loolu noo koy defe mooy taxriij yi mooy li ñuy def nii moo tax ma ne la am nay kaa bul jàpp ne lii amul solo ah kay ah kay ah kay waaw wa illaa siinoo gis nga bu ko deful waqa fil xata'i dina tabbi ci njuumte wa huwa ka hadfi ma lil matn bihi ta'allaqa mooy dindi loo xamante ne moom dafa lëkkaloog matn bi mooy yàqu xadiis bi ah wa taxtalifu wa taxtalifu ad-dilaala bi hadfi te nag boo ko effacé mooy mbir yi day jaxasoo tegtaloo ba nga cay am ak la muy tegtale day day effacé bu ko effacé day day day jaxasa affaire loolu moo dal ñi nga xam ne dañu jàpp ne Seydina Abu Sa'id à vrai dire ñoom ñu ne bon xadiis Seydina Abu Muusa la ko jële mais moom déggu ko Yonent bi alayhi salaam waaw waaw kon nag lii lu ama am solo laa ngi waaw bi kon gis nga ni mu ñëwee yoon yi ñëwee eh, eh, loolu lu ama am solo la allahu akbar allahu akbar Seydina Umar nag nee na man ah waaw kon de lii li tax waaw mu ngi nii <laughs> li tax daal man moom am lii hadis bi daal di may eh, eh, kii eh, rëcc ah mooy lii ah waaw la <laughs> waaw kon loolu ama am solo la Euh, léegi léegi kon ci kaw noonu ci lañu jeexale li nga xamante ne mooy xadis bi mooy xadis bi walillahu walillah alhamdu wal mooy euh, njàngat bu njëkk bi te mooy li jëm ci euh, taxrij bi mooy fan lañ ko soloo ak nan lañ ko solowee ak yooyu loolu uh, kon nañ ci yem nii bii di ñëw nag ñu jël beneen njàngat bi mooy lëkkaale bi ak njàngat yi nekk ci hadith yi ak uh, li yoneen saa sala ba al istizanu salat ak nan la fay demee est ce que nit ki man na ne bon man uh, yëglu naa ñetti yoon mais est ce que damay continuer dama ñëw ci buntu kër gi gaa yi dañoo def benn sonnerie xaw ma kolo ma bës benn yoon toog tuuti bësaan ñaari yoon toogaat bësaan ñetti yoon léegi est damay dem sama yoon loolu da la xadis bi mais léegi est-ce naa ci yokk loolu tamit ay yeneen masala la ak masala yi nekk ci Seydina Omar lii mu doon laaj Seydina Omar kii euh, Abu Musa naan ko ngeen di ndax daa nanguwul xabarul waahid Seydina Omar mooy xabaar boo xam ne xadis boo xam ne benn nit wala ñaar ñoo ko indi waaw